wa waaxid wa salaasuun baabu nahyi an wasfi maxaasini almar'ati lirajulin illaa an yuxtaaja ilaa daalika ligaradin sharciyyin kanikaaxihaa wa naxwihi walillaahi alhamdu wal minna al'imaamu nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ba léegi fi nga xam ne moom lañu tolloon ci kitaabul umuur almanhiyi anhaa walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre trois cent trente bi doon wax baabu karahati tasmiyati al-inabi karma xadis biñ ci mujj woon gis moo doon xadis mille sept cent quarante et un mu ne woon wa an Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa taqulu al-karm walakin qulu al-inab wal-habala walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a jël beneen ba léegi ci yar gi nga xam ne moom la sharia di yar jaam bi ci di ko moytandikuloo ay mbir yoo xamante ne mën naa jur ab alkandem ak lu ñuy gàtt gàtt gàtt wala yoo xam ne di la pousser ci makaarimul axlaaq yenn kàddu yoo xam ne la mooy tulli ndax am na lu ko gën waaw ngir rek nit ki di tendre vers al ihsan waaw qul li ibadi ba di ñëwaat wa qul li ibadi yaqulu lati ahsan danga wax yiñ mën a wax yi bari na borom bi ne yoneen saa sa waxal samay jaam ñu tendre rek di wax la gën rafet waaw da xam ne yoonu yàlla moom ihsan kese la mooy looy def te yàlla tax te jaam bu ne la ngay présenter sa boroom bu dee ko yeewu ma xam nga ne na mu gën a rafet nga koy présenté te tamit mu nekk loo xam ne xaalisatan li wajhihi al-azim ngir loo xam ne day nekk lu sell ngir moom ngistal déggtal euh, yu yépp mu effacé ci al imam bi ñëwal fii chapitre trois cent trente et mu ne baabu buntu annahi aaye an wasfi mahasinil mar'a mooy di décrire li nga xamante ne nii mooy euh, taaru ab jigéen beauté gi mu am ses form waaw ni mu mel nga ñëw di ko wax nit naan ko jigéen tel nangam ak nangam moom ni yoon nangam di wax mel ni peindre ko tout kaw ba ci suuf toog wala lu mu ci man di doon rek li rajulin def ko li ko defal benn góor waaw ah saay eh gis nga diw non femme boobu ah il est comme ça léegi nag ki kii nii di ko def que mu nekk góor walla jigéen lépp a xaram mooy jigéen bu ñëw di décrire góor benn femme boo xam ne xam naa xaritam la wala xam na ko ah parce que diggante nag moom ba xam ni mel ak nangam daal di dem di ko décrire benn góor walla góor bu xam benn jigéen dem di ko décrire beneen góor wala beneen jigéen sax waaw rawatina nag li rajulin tere buñ tere yow moom xam nga sadd xef moom yow dépassé nga sadd xef moom <laughs> waaw yow mi gis lépp ba dem di ko décrire keneen. yow moom dépassé nga frontière ba illaa ba mu des nag tere luñ tere loolu an yuxtaaja ila zalik lu dul ñu daldi soxla loolee mooy aajo da koo waral li garadin shar'iyyin loo xam ne tax tax objectif boo xam ne kojug sariya la du ku nekk la ñuy toog sinon ku nekk bakkanam mu ngi ñor di la nga def ba pare naan moo waaye mu ne shar'iyyin que booba bakkanu ku nekk mën a tëb <laughs> ngir soit nga demander ñu décrire la wala yow ngay décrire ak faam waaw di ko melale nit di ko melale nam mel taar baak walla moom na kaw nga mel na suuf nga mel ak nag di lépp loolu buñ waxee nga ne yaa ah, li xarabina mu ne la shar'iyyin nag <laughs> waaw mooy la koy waral daa war a nekk loo xam ne la ko yëkkati kocuk sharia la mu ne ka nikaaxiha exemple comme ku bëgg a takk benn femme xamu ko ngeen bëgg koo may ah foog nag mu xam ko nag foog nag mu xam aw minimum moo am lu mu xam ci moom waaw moo tax yeneen saa saa ba ko saxaaba bu ñëwee daa bëgg takk kenn ci lan moo mën na ko ko ko mu ne déedéet mën na ko demal nga xool ko waaw ndax ñoom ci seen bët yi am na lu ci nekk amaana nga takk ko dem ba ci biir nga gis loolu du la neex nga koy wacc kon demal nga xool bu la doyee nga takk leen ci kaw noonu siinoo nga ba kon mooy xool moo tax loolu dañ koo permettre parce que loolu xarab shar'iyal mooy waa ji li ko tax a jóg mooy nikaax mooy mariage te takk koo gisut du loolu sharia wootewu ci te encouragé wu ci te naaxut nit ñi boo tax yooyu saa sam ko demal nga xool comme lu mel noonu bu dee waa ji manula jote ci femme bi mënu koo gis waaw waaw waa yow ki nga bëgg a may sax yi sawaay man nga maa bàyyi nii rek waaye non sawaay non c'est que kooku bu baax la alors que yow yaa ngi fii xam naa ne kooku moo baax ci yow ko waa ni ma la xamee ak ni ma ko xamee kooku ma ah waaw loolu kese mais moom du mel sax léegi nga commencé moom nii la mel voilà am na taxawaay nangam voilà yooyu loolu diñ ko mën ci cadre bu mel nii waaye daa wax waxay wa nax ak yu mel noonu comme loo xam ne seede la devant la justice nga ñëw ci kanamu juge bi wala ngay plainte parce que am na ku jël sa mbir mais ngay def description robotique boo xam ne mooy robot te xam ne danga naan man daal kooku nii la mel damaa kii rek gis ko mu jàgg muy dem mais xam naa gis naa ko bu baax sax mais laata may agsi ba ma ko doon maa ngi ko doon xool bi may ñëw nag xam naa dama doon bañ yuuxu ngir man koo jàpp bi may jege rek la daw léegi ñu ne la nan la mel nga commencé waaw nii la mel nii la mel nii la mel nii la mel nii la mel loolu comme lu mel noonu voilà <laughs> waaw comme yu mel noonu wala seede ak yu mel noonu devant la justice sinon bu dul yi nga xam ne moom comme yu mel nii loolu dafa xaram ak jigéen ñëw di melale moroomu jigéenam ak góor moo xam jëkkëram la boobu moom moo gën a tee dee <laughs> léegi nag dinañ gis ñëw problème yi nga xam ne loolu moom leen mën a indi waaw jigéen gu ñëw di décriral nekk jëkkëram naan ko sama xarit bi astu <laughs> wala madame Z <laughs> eh, moom ak a baax waaw boo gisee dafa am jëmm am kii waaw am taxawaay yéen ya mel nii nangam mel nii tuñ ya mel nii lex ya mel nii di ko décriral sa borom kër yow nag bés boo toogee benn bés <laughs> mu indil la ko comme ñaareel bu la bett wala bu fexe fase la ngir denc ko bu xamee ne fii moom yow doo nangu keneen saay loolu warulaa bett yaa faam <laughs> waaw wala bu dul loolu muy fitna muy am muy fitna loolu jural ko fitna waaw muy séq ak moom ay mbir yoo xam ne feneen di ko jéem a draguer ak a jéem am ak moom lu mu séq tout temps euh, yow doo ko yëg ci aparté loolu deke de yow yaa ko waral ci décrire boo doon décrire femme boobu ci kanama wala faut faire attention léegi nag yaa parce que yaa ngi ma naan photo yi ma ne la waaw kay yow bu dee ci kap ci ci làmmiñ lañ la ko tere parce que temps nañ ne ay ay ay pellicule fi ñu yor nga xamante ne ku ku yënguñu mitrailleur la suñu smartphone yeeg yooyu xam nga ne yaa gën a na amul woon <laughs> moo tax nit ki da doon keneen ak jigéen ci wax di wane la voilà def portrait bi ci wàllu ci lam nii la mel nii la mel nii la mel nii la mel nii la mel waa léegi dama naan la yow bu dee loolu la ñu xaraamal bu dee ne li ko waral du wàllu sariya lan ngay xalaat nañ nga jël photo ne ko tey xoolal mu photo mu nga soloo nu ko neex waaw mel nu ko neex lépp loo xamante ne bu doon moom boroom daa amoon boroom kër loolu moom boroom kër boroom këram kese ko war gis ci moom lépp mu ngi ci photo bi wala xaaj bi dënn bi ci waaw lépp mu makkiyewulu ko bu kenn xamul pasteelu lépp faaru lépp yow faam nga jël ko je xoolal mu ngi nii moom laa lay wax xam nga ko sama xarit bii nii gis xool ko bu baax xool ko léegi jëkkër ji xool ah ah kii moom <laughs> kii kii waaw waaw ki mooy kan sax ci ñoom <laughs> laaj laaju comme si affaire bi intéressé wu ko quoi ah loolu moom moo dëkk fële rek Colobane waaw boo ñëwee ba ci pompe Colobane bi noonu foofu noonu dëkk mooy sama xarit boobu rek mos fekk nga doon liggéey euh, après midi bi noonu nga déposé ma yaa mooy fàttale ma <laughs> waa ji fàttewoon na yooyu nag <laughs> ah, ah foofu noonu kër Padio. boo wàccee ci pont bi koo laaj kër yow jox nga ko lépp léegi yaa ngi dugal ci fitna waaw <laughs> mooy xam ne eh, toog toog ay fan image bi di ñëw ci moom ci bopp bi rek ah kooku def alors que yaa ko def moo tax léegi yaa subhaanallah <laughs> non ñun ñun ñun moom beneen beneen cadre lañ ne moom waaw beneen cadre lañ ne kon imaam loolu la tudde bunt bii di wan ne yooyu même bu dee ne siiw na léegi banaal ba mel ni dara newu ci ba des fois yow boo koy dénoncer di wax yooyu de gars dañ lay xoolaat quoi mais kii lan moo ci ne non yooyu ñii dañu feebar wayu eh, loolu kan la yëngal doo bàyyi ñeme yàlla yëngalu la yow waaye doo bàyyi ñeme yàlla nga nekk ci lu xaram naan kan la yëngal waaye <laughs> neel kay daa tas rek ngeen jàpp ne mais mais <laughs> après bu tasee nag. bu tasee rek daa après loolu daa waral mu baax mi baaxul wal iyaazu billah wallahi wal iyaazu billah loobu daa tax mu baax waaye <laughs> léegi nag al imaamu rahimahullah fii nag euh, mu daal di indi euh, li nga xamante ne mooy indiwu fi aaya mais mu indi fi benn xadiis kese waaw waaw mu indi fi benn xadiis kese mooy xadiis mille sept cent quarante-deux mu ne an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam laa tubaashiri almar'atu almar'ata fatasifahaa lizawjihaa ka'annahu yanzuru ilayhaa muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafizu an-nawawiyu rahimahullah mu indil ñu xadiis bi walillaahi alhamdu wal minna mu ne wa an ibni Mas'ud mu ne mu ngi jële ci Seydina Mawlana ibn Mas'ud ya Abdallah radiyallahu anhu annahu qaala nee rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tubaashir mooy bu mu jël deram teg ko ci deru beneen jigéen fattalekul xadis bu mel nii romboon na xadis bi nga xam ne moom lañ gisoon mille six cent vingt-sept ci chapitre deux cent quatre-vingt-dix baabu tahrim an-nazari ila al-mar'ati al-ajnabiyya wal-amrad al-hasan li ghayri haajatin shar'iyya bim noon waan abi sa'id radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul wala almaratu ila awrati almara wala yufdi alrajulu ila alrajuli fi thawbin wahid wala tufdi almaratu ila almara fi thawbin fi thawbin wahid rawahu muslim loolu nag tubashir boobu ak af la tufdi benn la mooy laalal yaramam loxoom wala leneen ci awraay beneen jigéen ci yaramu beneen jigéen ba xam ne nii la mel xam nooyaay baag nàngam ak nàngam ak loolu ngir dem daal di koy nettali nag <laughs> mu ne laa tubaashiri <laughs> waaw waaw almaratul mara loolu mën nekk yaram ak yaram waaye xool ko xool bu baax jàngat beneen jigéen bi bu baax xool ay formam ay taaram léppam fatasifaha mu daal di dem daal di koy melali li zawjiha boroom këram waaw moom lañ doon a sànk <laughs> dem naan boroom këram ah, soxna diw de <laughs> waaw boobu boroom yaram wuy gis yaramam bi daal comme yaramu tubaab <laughs> waaw di wax rek yone saa la déet ka annahu mu ko koy melale comme si jëkkër ji da mujj sax yanzuru ilayha mel ni da portrait bi beneen jigéen bi comme ji borom këram mu ngi koy gis ci ay waxam kese ak description ak melale bu melale jigéen boobee waaw mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafizu al buxaari na ko noon al imaamu muslim abul xuseyn Euh, dama ragal ne xadis biñ jóge bi muy bind xadis bi xelam da koy dem moo tax mu ne muttafaqun alayhi mais imaamul Buxaari moo ko solo imaam Muslim solowul bi imaam Muslim bi ñu génn léegi te tudd ko léegi laa rajul bu góor gi di xool waaw góor du xool ilaa awrati rajul ci awraay ëpp góor ni moom wala al mar'atu du jaagante ne jigéen bi ilaa awratil mar'a ci awraay jigéen ni moom wala yufdi rajulu ila rajul fii sawbin wahid góor du jël yaramam sësale ko def teg ko ci yaramu beneen góor alors que benn mbalaan benn yére doxul seen diggante wala tufdil mar'a alhamdulillah tëdd ci blal solu ngeen dara yéen ñaar góor góor wala jigéen ak jigéen seen awra yi di laalante waxoon nañ la nag awra nekkul cër bi kese de voilà dellul ci hadis boobu 1627 nga dégg nga dégluwaat ko bu baax waaw jigéen warula jël di jëmale loxoom wala yaramam ci awraay beneen jigéen nekkul seen diggante benn yére xadis boobu la imaam muslim indi boobu la soloot imaamul buxaari solowu mais xadis bii nii xam nga daal di robbale boobu nag sauf que bii nii imaam al buxaari moo ko solo mais imaam muslim solowu ko moo tax fii imaam du ne muttafaqun alayhi mooy xadis bi du muttafaqun alayhi léegi nga ne ma kon ñan ñoo ko solo ñu ne la al imaamu ahmadu di sëriñ imaamul Buxaari rahmatullah alayhi moom soloo na ko ci musnad Abdullah ibn Mas'ud naka noonu mbokku taalibe imaamul Buxaari di taalibe ñoom ñaar ñëpp imaam Abu Daawud euh, euh, di al imaam Abu Daawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullah ala al jami' ñii ñoo ko solo mais pas imaam Muslim moo tax du muttafaqun alayhi al imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala kitaabu nikaah baabu laa tubaashiril mar'atu al mar'ah fa tan'ataha li zawjiha moom noonu la ko def fa tan'ataha waaw mu koy melale mooy fa tasifaha waaw fa tan'ataha moom noonu la ko indi imaam at-Tirmidhi indi na ko hatta tasifaha moom indi na ko noonu na ko noonu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal hmm? Allahu akbar moom tamit indi na ko hatta tasifaha ah ah aw tasifaha loolu imam ahmad ibnu hanbal ibnu muhammad daal dina koy indi noonu le léegi al imaamu Buxaari rahimahullah kitaabu nikaah kon baabu laa tubaashirul mar'atu al mar'ata fatan'ataha li zawjiha mu ne haddasanaa Muhammad ibn Yuusuf mu ne nekk nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Yusuf ibn Waqid ibn Usman ad-Dabbi mawla Abu Abdillah al-Firyabi rahimahullahu ta'ala génn àddina la cent vingt rahimahullahu ta'ala ta génn àddina génn àddina bu doon cent vingt la génn àddina Imaamul Bukhari man la nekk taalibeem génn <laughs> àddina cent vingt génn àddina deux cent douze rahimahullahu ta'ala qala haddathana Sufyan <coughs> mu ne netta nañu Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri càllale bi gis nañ ko fan al <coughs> la 97 génn an Mansuur mu jëloo ko ci Mansuur al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Itaab al-Kuufi Abdullah al-Kuufi génn àddina 132 rahimahullahu ta'ala an Abi Waa'il moo ko jëlee Abu Waa'il al-Asadi al di asadu xuzayma ah, la bokk rahimahullahu taala <clears throat> nu xadram fekke woon na jamonoy bi sallallahu alayhi wa sallam daal di eh, daal <clears throat> abu wa'il di shaqiq ibnu salama di shaqiq ibnu salama rahimahullahu taala an abdillah ibni mas'ud mu jële ci abdallah ibn mas'ud ibn ghafil habib abu abdirrahman alhamdani alhudali alhudali alkufi rahimahullahu taala génn àddina 32 ci madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salati wassalam annahu qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tubashiru la tubashiril mar'atul mar'ata fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilayha waaye Euh, kon nii la ko ëndee imaam kii euh, nu mu tudd imaam bi imaam kii an-Nasa'i moo ëndiwu ko ci sunan bi mais indi na ko ci sunanul kubra foofu imaamu Nasa'i rahimahullah euh, mu ko indi mubaasharatul mar'a al mar'a ah, ne akhbarana Ahmad ibn Sulaymaan Ah, bon ba ci càll pour jàll après ah, mu ne hadathana Ubaydillah qala akhbarana an Abi Hasin an Yahya an Masruq an Abdillah qala la tubashir al-mar'atu ah, al-mar'ata wala ar-rajulu ar-rajul waaw bii damay góor ak góor nga gis hadis bii daa ni doon bañu bi ñu la tuddal léegi te ñu gisoon ko dama fa loolu moo tax ma ne dama yaakaar ne looloo tax Imaamu Nawawi jàpp ne lii mooy dafa xalaat hadis bële bind lii mu léegi mu jàpp ne même hadis bi voilà la yufdi rajulu ila rajul fi thawbin wahid wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'a fi thawbin al waaw ndax fii imam an-Nasa'i moom du ko indi la tubashiru al-mar'atu al waaw bu jigéen gi laal ah, yaramu beneen jigéenam waaye góor gi bu mu ko def moom itam dem góor googu di di décrire benn femme wala soxnaam beneen góor ab xaritam naan non kooku ses biceps non il a il y a oh c'est des des des de chocolat non il y a nangam ah yaa ngi fi na femme de baax na <laughs> waaw. waaw waaw yow yow yaa ngi yaa ngi indi problème boo xamante ne xamoo yow nan nga ko wàllu jëntee après <laughs> wal iyaadu billah sinon indi na ko comme nii la tubaab al imam an-Nasa'i ci as-Sunan euh, <coughs> moom ci Musaddad nag la ko jële foofu. mu ne haddathanaa Abuu Awaana an al-A'mash an Abii Waa'il an Ibni Mas'uud radiyallaahu anhu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam laa tubaashiru laa tubaashiru al-mar'atu al-mar'ata litan'atahaa li zawjihaa ka'annamaa yanzuru ilayhaa. kon al-imaamu uh, daal dina koy indi noonu moom al-imaamu uh, an-Nasaa'i rahimahullaah uh, rahmatan waasi'a euh, ku mel imaam ad-Daarimi rahimahullah daal di may solo xadis bi boo demee ci sunanul Bayhaqi Sa'id ibn Mansuur moom indi na ko ci sunanam rahmatullah ala al-jamii' al-imaam Abu Ya'la al-Bazzaar ibn Abi Shayba imaam at-Tahaawi indi na ko ci Sharh Mushkil al-Aasaar al-imaam at-Tabaraani indi na ko ci al-Kabiir al-Awsat ak as-Saghiir rahmatullahi ala al-jamii kon hadis bi ginnaaw kon taxrib bi nii kon ñu gis ne kon imaam muslim solowul sunu hadis bi mais du muttafaqun alayhi mais qad tafarrada bihi buxaari an euh, muslim kon lii nii euh, mu ngi nii quoi waaw <laughs> lii nag hadis bi boo seetloo. suñu lëkkaaleeg suñu bunt bi dafa leer nañ yeneen saa sam dafa tere laa tubaashiril mar'atu al mar'at bu benn jigéen loolu wax naa la mën na nekk laal ba xam yaramu keneen ki ni mel mu dem di ko décrire benn góor jëkkëram walla keneen voilà mais man na nekk xool boo xam ne xool ba xam ba gis mbir yi xam léppam daal di dem daal di koy nettali keneen non loolu daa nekk loo xam ne lees tere la waaw loolu daa nekk loo xam ne dafa nekk lees tere waaw <coughs> kon suñu lan mooy xikma bi ah al imaam al qaabisi al qaabisi comme imaam ah, al xaafid na xajar ak yeneen imaam yu ko wax rahmatullah alayhi ne haaza aslun li Maalik fi sadd ad-daraa'i ad-daraa'i fa inna al-hikmata fi hadha an-nahyi fi hadha an-nahyi khashyata an yu'jiba az-zawj ah? al-wasf hmm? al-wasf al-madhkur fa yufdi dhalika ila tatliq al-wasifa ah? aw al-iftinaan bil-mawsuufa <laughs> waxoon nañ la ko sànq <laughs> mu ne lii hadis bi cosaan la ngir imaamu Malik ak mazhabu Maliki yi rahmatullah alayhi ci li nga xam ne moom lañu ñu samp ci seen usul muy saddu zari'a te loolu à vrai boo ko xoolaatee bu baax amul benn ci fuqaha yi ko bañ ku bañ principe boobu sauf que ñoom dañ koo dañ cee gën a siiw ak lenn tamit surtout Hanbali yi tamit dañuy kiiwaale loolu mais surtout malik yi mooy sandu zaria mooy lépp loo xam ne da lay jëme ci lu bon ñu fatt buntu boobu même bu dee ne mbir moomu sax ci cosaana mën naa bañ a nekk loo xam ne lu xaraam la waaye lëpp la na la jëme mu ne lii bokk na ci seen cosaan waaye reeka tamit boo xamante ne ci mazhabu maliki ngir bañ mu indi loo xamante ne mooy jëme ci lu gën a bon mu ne eh, eh, li nga xam ne mooy xëriñ tépp waaw sagesse bi nga xam ne moo nekk ci tere gi mooy ragal ndaw si bu ñëwee comme li ñu waxoon sànk décriral benn xaritu jigéenam liñ doon wax naan waaw te suufu booba moom ca koloban nàngam ak nàngam waaw décriral ko boroom këram mu des ci xelu boroom këram nag eh. léegi nag ah taar ba mu décrire ci moom alhamdulilah daal di ko yéem moom boroom kër gi loolu jëmee ci moom mii mu fase ko takk kooka ñu naan daa trahir faaw takk xaritam nangam ak nangam alors que fi mu jóge woon mooy xarit jëkkëram jabaram jam amoon moo ko décrire woon waaw <laughs> waaw awil istinaan bil mawsuufa wala boog mu daal di fitna daal di koy dugg ca kañ ko melale mooy li ñoo sànk léegi mu xam ne moo comme que ñi ay xarit lañu bon boole leen moom loolu moom ay ay ay ay ay tension kese lañ indi mais quand euh, bëgg naa daal am ci moom dara mu koy doxaan ci wet gi waaw bëgg faawam du ko ak yu mel noonu loolu lépp lan moo ko indi moom léegi nag li ma la doon wax léegi ci hadis bi moo yow hadis bi xam nga décrire la wax mais léegi li ma la doon wax naan léegi suñu photo yi ak vidéo yi yaakaar nga ne loolu dinañ la ne loolu dara newu ci yow bu dee décrire ak melale sa làmmiñ lañ la ne bu ko def yow femme di décrire sa beneen beneen moroomu femme ci sa kanamu ah ah boroom kër naan elle est très féminine kooku elle est très féminine waaw ah, vraiment masha Allah nangam ak nangam wax ko sa jëkkër wax leen toog <laughs> yow bu dee ci wax lañ la tere waa léegi man damay laaj léegi yow. boole ci làmmiñ lañ la ne bu ko def mii lan ngay xalaat nga jëli photom di ko wan nag waaw waaw waaw danaan ko gisoo ni ma jekke waaw léeg-léeg nag ñi gën a kii sax dañuy ñëw naan la di di fo di di tooj seen borom kër naan doo ñëw ma may la ko takat seen xol àndu ci de <laughs> doo ñëw ma may la <laughs> mu ne bu <laughs> bu ñu kii woon rek tension xew waaw gisoo kii ah xam nga de waaw gis ko de moom laay utal nag dama koy utal daa ma koy ah daa nee na ma utal ko yow ñëw di ko yow bu la utal kay xanaa ki mu am ko mooy sa boroom kay na wan nga seet keneen koo xam ne yaakaar nga ne war na koo mën a takk nee nga ñëw di ko <laughs> loolu lépp di ay caaxaan yoo xamante ne duñ ci sax bàyyi xel ci danger yi nga xam ne moom la nar indi ci kawam après nag fu nekk mu dem jooytu fa bu waa ji bàyyee daal di jël koo kële problème nag lu nekk ñu dugg ci <coughs> walla iyaadu billaah kon lii nii euh, lool lu ñu war a def attention la waaw waaw waaw kooku moom mooy miisu koñ bi moom seen koñ seen kër moo fay miis waaw mooy diw xamoo xaaral xaaral mooy sama xarit boobu xaaral léegi ma wan la photo waaw xool ko moo nekk nii lii itam moo nekkaat nii ah xaaral la kii sax benn vidéo xaaral génne di wane sawaay <laughs> loolu nag góor moo tax mu ne fële mu ne walla euh, riwaay imaam an-Nasaa'i bi rahmatullahi alayhi mu ne tamit góor bu mu def lool comme li ñu waxoon sànq di décrire góor sa soxna di ko décrire wala beneen jigéen boo xam ne du dara ngir mu takk koog yooyu ah du dara du gharadin shar'i du tamit li nga xamante ne mooy justice la wala dañoo war a seede wala boo <coughs> dañoo war a def portrait physique voilà koo xamante ne il faut dañ ko dañu soxla xam kan moo def mbir mi yu mel noonu bu loolu lépp ci dara waaw loolu dafa xaraam ah dañ ko tere mooy dafa xaraam yow rien que yow te ndaw si waxoon nañ la ko defi gisoon nañ ci hadith xam ne moom laa naan xam naa imaam an-Nawawi rahimahullah bi muy def muttafaqun alayhi bi hadith bi mooy xelam daa def ci hadith boobu mu jàpp ne moom bii benn la voilà mu jàpp ne mooy bii wala boog loolu quoi mu ne muttafaqun alayhi hadith boobu 1627 boo fa demee gisoon nañ defiru nañ awra diggante góor ak góor ak jigéen ak jigéen ak diggante jigéen ak góor loolu waxoon nañ ko fa waaw. waaw loolu c'est pas dire que ñaari jigéen ngeen léegi yow lu la neex nga xool ci moom ak lu la neex nga décrire ci moom ñaari góor la naka noonu déedéet non waaw yàlla tere nga ñëw di dem di ko décrire feneen waaw léegi nag damay lay laaj bu dee lii la yow mi jël photo yooyu jigéen sàngam def ko publier ko ci WhatsApp statut ko waaw ñépp di ko gis. ak ay formes ak ni mu mel yaaka yow yaakaar nga ne bu bokkoo ci tere bi wala jiit yow xam nga ne moom yow ba nga ci duggee kenn waxul say affaire wala jigéen tamit bu ko def moroomu jigéenam ah parce que waa daa céetal <laughs> waaw daa céetal waaw gaa yi nga xam ne léegi bawuñ ca ah. na gaa ku nekk ci sëy sax dañ laa baax <laughs> dañuy ñëw fexe bëgg a foofu ngir waa ji daal di yàq foofu daal di récupérer femme bi naa dem seen yoon ak bu dul lool lool sax le fait que tabarruj googu di wane ay taar yooyu c'est haram ngeen jël parti ci la mu ne day paccal xaw ma ak seen caaxaan yooyu ñuy wax maki woo nu leen neex seen taar yëpp du feeñ oor yaag kii yaag lépp puudar yaag lépp nga jël parce que xaritu kiiwam nga mariage bi yëpp ngeen ngeen ngeen dóor ko statut bépp góor bu xool bu ko gis lu mu ci warul woon a gis yow di nga am ci bàkkaar bi te yaa ngi toog sa téléphone danga nga yor bi def parce que yaa wu asaare mbon googu yaa ko wasaare alors ñun du ñu xalaat quoi ñun du ñu xalaat des fois dañuy toog rek mooy on est des inconscients xalaat est li ñu naan wala wala yajibu lil mukallaf warul ci mukallaf muy def dara dul mu xam ci àtteb yàlla ci yi rahimahullah mais mooy ñun ñun du ñu xalaat tous waaw yor rek ñëw mariage jàmbur way sa xarit la sa rakk la sa mag la sa lépp après. moom moom li ko war defu ko mooy taaram yëpp mu koy wane li walla ne parce daa am xew li solo mu ko neexe waaw yow nga ñëw jàppale ko ci loolu boo mooy sax yaa ko yóbbu saloo ba ñu naan diit nga jël mbir ma di ko tas yàlla tere ñi nga xam ne temps yi gars yi doon vidéo mariage bi yëpp seet gi yëpp ñu ne jëkkër jaa Italie wala France wala Canada léegi ñu yónni ko nag lépp ñëpp a nekk ñëpp pare nga tas ko mais kan moo tas mbon googu yëpp waaw ah. yéen la <laughs> moom waxuma la da ngaa décrire kefe yow moom lépp nga wane wal iyaadu billah a'aadana allahu min al ghurur amin kon xadis baa ngi noonu waaw loolu fi ñu la ko maye mooy aajo ku bëgg a takk kenn il faut mu gis ko il faut mu xam xam nu mu mel waaw balaa mu ci dugg problème di am comme ni leen saa sa waxoon lamsaar yi bi waaw waaw loolu bu dul loolu amoo droit di diffuser ay image yu mel noonu même mu dee ne ka nga koy di ka nga koy diffuser ka nga koy diffuser gërëm na ko waaw waaw même bu dee ka ngay diffuser ay ay image am euh, euh, euh, daal dina ciy gërëm amoo ci droit loolu dafa xaraam nga koy def waaw que que que que tu sois góor ou jigéen c'est xaram lii la ah. même bu dee ne bizarre na ah. waaw waaw bu dee ne bizarre na ci nopp ñu bari waaw mais lii mooy mbir mi waaw waaw waaw na Sayyidna al-Mughira <laughs> bunu Shu'ba <clears throat> wal xadiis mu ngi ci imaamu Ibnu Maaja waaw an-nazaru ila al-mar'ati idha arada an yatazawwajaha Allah waaw Seydina Anas ibnu Malik moo ko nettali mu ne al-Mughira ibnu Shu'ba men saxaaba boobu ñoom lañ doon wax moo rayoon gaaya l'Iskandariya àndoon ak xaritam mbokkam yi ñu jox leen kado euh, ya kado yi mu jàpp ne ñii dañ leen a jox lu bari alors qu'on joxuñ ko lu baram mu ray leen ñëw ne day tuub ba yeneen saa ne ko sa tuub gi dinañ ko nangu mais sa alal gi duñ ci nangu dara Seydina Anas ne moom al-Mughiratu ibn Shu'ba moomu radiyallahu anhu moo bëggoon a denc benn soxna yeneen saa saa ne ko izhab izhab fanzur ilayha demal nga xool fa innahu ahra an yuqdama baynakuma Allah demal nga xool ko ndax loolu moo gën a yey li nga xam ne mooy cofeel gi ak miinante gi coppante gi yàgg ci seen biir ndax boo ko xoolee avant di nga xam ndax kii war naa ko mën a denc wala déet waaw mariage yi waaye la takkal noonu doo ay waajur nen laag non doom nen laag waajur bi xeer loolu waxi wolof la loolu du diine waaw loolu moom du diine waaw te Seydina Anas ni mu ko nettalee al-Mughira ibn Shu'ba ci boppam nettali na xew-xew boppam waaw mu ngi Sunan Tirmidhi waaw ak sëriñam bi ad-Daarimi imaamu Nasaa'i solo na ko imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi waaw mu ne damaa dikkal yonent bi alayhi salaam man al-Mughira ci riwaa imaam Ahmad bi mu ne ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa dhakartu lahu imra'atan akhtubuha damaa ñëwal yoneen saa sallam tuddal ko benn jigéen boo xam dama koo bëgg labat dama koo bëgg a denc mu ne ma fa qaala unzur idhab fanzur ilayha waaw waaw akbar waaw waaw loolu la kon loolu dafa am solo loolu mooy garadun garadun shar'i la lii tax tax la boo xam ne bu kojug sharia la waaye ñëw yëpp amul waa ji dencul dara am doxaankat bu fini la waaw yéen bu mu kii bu xamee la nga woon seeti keneen walla iyaazu billaah coureur de jupon kese la di ko kaay nga ñëw di ko décrire kii ñu yàpp saay saay <laughs> waaw yow nga waroon a saddu zaria waaw lépp lu koy jëmee ci mbon ci côté boobu nga dagg lien ya ak ak ak ak point yi ci ko koy yóbbu yow nga ñëw di ko tendre la perce waaw ah. ah. waaw <laughs> yenn bi am na benn riwaay Imaam al-Mughira nee na man damaa ñëw wax yore saa san ba ko waxee lool yore saa san anazarta ilayha dem nga ba gis ko qultu laa ma ne déedéet <laughs> Eh, saa saa ndaw soo su may bëgg denc nag bon ci waa lamsaar yi la mais xooluma ko de mu ne ma fazhab waaw fanzur ilayha demal nga xool fa innahu ajdaru an yu'dama baynakuma lii mooy yoon quoi waaw waaw ah. moo tax li qasdi nikah lii mooy qasdi mooy eh, gharad shar'i ngir denc ko ak liñ la waxoon ci côté justice ak yooyu témoignage mais bu dul lii moom mooy yi ñu xewal moom daa déggit moom beneen beneen beneen beneen lañ ne moom ay publier vidéo ay image ay photo waaw loolu wal iyaadu billah aadana allahu min al ghurur kon foofu la bunt bi yam bii di ñëw ñu gi chapitre bi ci tegu trois cent trente-deux wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin ala